allah quelle sunna quelle sunna umitat soccu nga xam ne dane marda matharatun lil fammi lil fammi wa mardatun lil rabb allah yonent bi alayhi salaatu ne soccu de matharatun lil fam day setal bëñ day setal gémmiñ te day gërëmloo borom bi subhaanahu wa taala li tax ñuy dund muy am gërëmu yàlla soccu ak soccu mu ne loolu da koy maye fi lañu ko naan dégg ni dege di topp ay tur yu ñuy jox naan sëriñ diw nee na wala talsam sàngam wala xaatim sàngam boo ko defee walla tur sàngam boo ko sikkaree ñàngami yoon di nga am di nga am lii di nga am lii di nga am lii ana lan nga mën a am lu féete kaw ngërëmul yàlla wax ma rek ana lan lañ la ci tur yoo ñu lay wax hein ci tur yooyu ñu lay wax jëlal tur sàngam ci turu yàlla sàngam nga sikkar ko waaw fanaanal ak moom kii wëg kii dinga am lii wëg lii gaa yi man xawma lan moo leen dal yooyu lim leen lim leen jaral <laughs> alors que yonent bi alei saatu di wax ci sunna simple simple am ci loo xam ne moo raw li lay liñ lay dig foofu yee ñu lay dig dara ci wóorul ko ne di nga ko am mais te bii moom danga koy am par ndax suñu borooma def loolu moo wax yonent bi alayhi salaam lii la soccu matharatun lil fam lool ni ñu ko xamee ku soccu gis ne say bëñ leer na sa gémmiñ set na nga mën a wax ak nit ñi gémmiñ gu forox du la sonal te doo sonal nit ñi laa darara wala diraar loolu leer na wa martaatun lil rabb moo ko gën a leer waaw mooy day gërëm loo borom bi subhaanahu wa taala la lay may gërëmam ñu ne ko fi teg di def leneen ngir nee nañu di fa sàkku ngërëmul yàlla xam nga soccu moom moo gën a simple ah, fanaane euh, bay tool ak fanaane fanaane ne kurus loolu soccu ko gën a simple fuuf waaw soccu ko gën a simple li yow nee nga da ngay def lii ngir am ngërëmal sëriñ diw mais lii la yeneen bale saar saam ne boo ko defee am ngërëmal boroom bi moom mu mel ni xamuñu ko kuy socc sax ñu naan ah gars yi nag ñoom noonu ñu tardé quoi regarde-moi ces gars-là di saxi bant nii di kii ku ko wax ngir doya dal yow kafart xam ne lii mooy sunnaa yonent bale saar saam nga koy wax tahawunan wastizaan faqad kafarta bima unzila ala muhammadin wallah képp ku ko wax ngir doya dal ak tuutal ak saboté te nga ginnaaw bi nga xam ne lii mooy sunnaa yonent bi alayhi yow yéeféer nga waaw yéeféer nga weddi nga li ñu wàcc ci yonent bi alayhi salaam xoolal yonent bi alayhi salaam lawlaa an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaaki ci xadiis yi waaw budul woon ne damay bañ a teg coono samaw xeet kon dinaa leen digal ñuy soccu saa bu ñuy jàpp walla saa bu ñuy julli bu ñuy waaju julli waaw liñ doon wax sànk ku fi ku fi rey ay sun ku fi reyub sunna rek ay bid'a yu bari ngay dekki la moom la suñu sëriñ di wax xafidahu <laughs> llahu wa naan xoolal <laughs> eh, mooy gaa yi nga xam ne mooy comme Sénégal ñun yonent bi alayhi salaatu salaam dafa digle soccu booy jàpp daanaka kenn du ko def ñu koy def bariwul léegi bañ ko fi bàyyi lan lañ def moo xoolal ba ñuy ba bu ñuy gàllax ne ko ñu jël suñu baaraam yi di ko dugal ci biir gémmiñ gi loolu moom foog naa koo gis wolof boo gis muy jàpp boo moywul noonu lay jàppe alors que loolu moom moolul sunna du tout loolu moom xaw ma fu mu jógee waaye fi mu jóge simple na fi mu jóge li gën kii sax mooy paaxaw ma fi mu jóge xam naa fi mu jóge mooy lan mooy dañoo rayub sunna boo rayee na rek ay bidaa jóg waaw mooy dangay gis waa ji ko boo laajee kenn dox tax ngay def lii du la ne parce que nii lañuy jàppe peut-être daan la parce que nii mooy gën a setal ba ñu yëg yooyu mooy jël bi ngay jël sa baaraam ginnaaw bi nga guuxee ndox mi dugal sa baaraam di ko ci jonj ci bëñ yi loolu day setal bëñ yi day day tax kan moo la loolu boo defoon sunna biñ la wax socc loolu da koo soxla parce que dangaa rey sunna foo jaar ay bidaa dékki mawlaana ibn abbas radiyallahu anhu comme ne saxi imaamul buxaari yi nee na yenente mi alei satu salaam benn da doon def ci kafam ndox dal di koy guux bu ko guuxee day enchaîner bakkan bi xëcc ko yëngal ndox mi dugal ci gémmiñ gi yàbbi ko yëngal gi wa yàbbi la doon def mais jamais mu dugal baaraamam ci biir hein waaw te bu doon sëlëm kanam gi bu doon bu doon bu doon raxas kanam gi raxas kanam gi ñaari loxo yi la doon def rek def ci ndox raxasandoo lépp voilà mooy ba ñu fi bàyyee socc lañ jël suñu baaraam yi di ko dugal ci biir te loolu laysa mina sunna loolu du sunna bul na nag sëriñ diw nga koy def après mais bu ko sëriñ diw di def daal mooy sunna la déedéet amaana moom it xamu ko comme yow rek lool kese la parce que léegi <laughs> lamdaa gi moo bari xattaa fi ñu ko foogewul woon hum lamdaa ñi nga xam ne waruñu ko woon a doon sax ñoom ñu parce que dañuy topp euh, jëfu population populaire gi rek li ñépp di def ba mu mujj doo leen taqale teg ñoom ak ñeneen ñi waaw population bi dañuy jàpp ne ñoom dañ koy def parce que sëriñ bi koy def mais sëriñ bi da koy def parce que tamit noonu la bi mu ñëwee noonu la fekk ñépp yi def rek.